أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق kon inshaa Allahu taala ñu ñëw fi ñu yemoon ci saar bi nga xam ne mooy at-talaaq di wax ci passé gisoon nañu ci jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna juróom benneelu aaya bi nga xam ne ci la suñu borom baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim doon wax askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum naan dëkkal leen ñi nga xam ne mooy soxna yi ngeen fase bu leen leen fase rek fekk nag muy ñaar mooy dépassé wuñ ñetteelu fase bi ndax bu dee lii mooy bu dee da ngeen leen a fase fase goo xam ne fase ab pay li da cee am mooy ne rajan ya nga xam ne ndaw si mooy day nekk soxnaay kii nga xam ne moo ko fase fekk iddaam yi jeexul fekk idda yi jeexul moom soxnaam la bu ko fasee benn yoon idda bi jeexul man na koo jëlaat waaye dañuy continuer fase na ko benn yoon mu fasewaat ko beneen yoon dañuy jàpp ne fase na beneen yoon ñaari yoon nga xam ne boobu it bu idda boobu it jeexul ci it idda yiñ la waxoon ku ëmb ak koo xam ne moom day gis mbaax ak koo xam ne gisatul mbaax ak koo xam ne moom jotul fu muy gise mbaax yooyu yëpp leeraloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna bu ko defee mooy idda bi nag bu dee dafa jeex tàkk ci ñaareel bi mu ko fasee mooy nag bu boobaa moom mooy bu bu ci jeex rek day takkaat waaye bu dee da koo jëlaat laata idda ba di jeex mooy kon kooku ay mbiram jeex na bés bu fi fase waatee ñetteelu yoon moom idda jeex ak ñàkk jeex a ci yem moom bu jeexee mooy jeex nat kooku mënatu la nekk soxnaam lu dul mu nekk koo xamante ne nii day sëyiwaat ba pare ba amaat beneen jëkkër boo xamante ne nii day sëyëg moom sëy bu leer naññ ba kooku fase ko ci loo xamante ne nii nag du nekk ci ak dëppoo du nekk baareegoo ndax loolu day nekk loo xam ne l'islam da koo xaraamal bu dee am na beneen jëkkër ba kooku fase ko waaw kay ci loo xam ne du dëppoo nag sëy du jaar yoon daal di fay jaar bu boobaa nag la ko jëkkëram ja ko fase woon ñaari yoon kooku man koo de ñetti yoon boog man koo dencaat kon nag mbir mi loolu la ñooñu nag nga xam ne dañ leen a fase te ak pay li nga man leen a jëlaat ñooñu la ne naa bu leen leen fase ñu nekk seen idda te man ngeen leen a jëlaat ndax idda ji jeexul ngeen leen a dëkkaloo foo xam ne ay gunu ginaar ak ay yoo xamante ne nii jaaduwul ñu boroom ne askinuhunna kon na ngeen leen dëkkal ñoom soxna yéeyale min haythu sakantum fi nga xam ne moom ngeen dëkk yéen min wujdikum selon ak seen moyen nag après li ngeen man rek ku nekk ak li mu man wala tudarruhunna bu leen leen lor li tudayyiqu alayhinna ngir xatal leen ci kër gi wa in kunna ulaati hamlin bu deene dañoo nekk ñoo xam ne dañoo ëmb fa anfiqu alayhinna dee leen dépenser ci ñoom hatta yadaana hamlahunna ba ni ñuy wasine fa in arba'na lakum buñ dee dañ leen a nàmpal seen doom yi nag fa aatuhunna na nangeen leen jox na seen pay wa tamiru te na ngeen dénkante baynakum seen déggante bi ma'ruf ci njekk wa in ta'asartum bu dee ne dëppoowu ngeen ci kàddu nag fas fasaturdu lahu ukhra na ko beneen jigéen boo xam ne ngeen di seet mu nàmpal leen seen doom lii lañ la waxoon mooy leen mbir la moo xamante ne arab yi dañ koo xamoon lii nag mooy àtte bi suñu boroom te mooy ne fekk am na ñoo xamante ni nii buñ newee ci réew moo xam ne wala gox yoo xam ne am na fa jigéen yoo xam ne dañuy nàmpal xale yi bu boobaa nii lay demee mooy ne bu dee ne ndaw si danaan bu bu dee ne dañ koo fase nga xam ne rawatina mooy ne fase boo xamante ne nii fase boo xam ne dafa dog mooy nit ki mënatul a jëlaat soxna bi mooy ca ñetteel ba kooku noonu ndaw si man na ne bu boobaa ke man nag pour ma pour ma nàmpal la sa doom danga may fay lii ñu waxtaan bu juboo ku nekk nag selon lim man moo tax mu ne bu leen bu leen teg wa'tamiru baynakum bi ma'ruf yow ndaw si buñ la jox bul laaj loo xam ne waa ji manu ko waaye yow it waa ji tamit bu fi deedeelul bu dee ne man nga ko kon nag affaire bi loolu lay wax mooy ne bu dee ne réew la moo xam ne looloo fa am bu dee ne dëppoowuñ ci kàddu am ay jigéen ñoo xam ne dañuy nàmpalaate moom day fay ñoo ñële bàyyi léegi ko di ko nàmpal doomam waaye bu dee ne nag réew mi loolu amu fi mooy ne ñun gox yi ñu nekk comme ñun niñ ko xamee suñu réew mooy ne loolu amu fi bu boobaa mooy ndaw si moo koy nàmpal ci loo xamante ne nii mooy day mujj nekk par force ndax xale bi liir bi mënatul nanguwul keneen di ko nàmpal kon kooku yaay ji moo koy nàmpal waaye nag kenn du ne yaay jee koy nàmpal léegi yow ku góor ki demal kooku déedéet mooy dañuy xool loo xam ne dañ naan fokk nga am loo xam ne da ngay dépenser ci moom ndax moo lay nàmpalal sa doom bu dee ne nag kooku nag juge bi lii ñuy wax nag mooy ci réew moo xam ne réew mi sharia la ñuy doxal fi nga xam ne mooy mooy qaadi bi kii juge bi moom mooy xool li nga xam ne gis na ne waa ji selon ay moyen am xam na li mu am ak lu mu ñàkk ak li nga xam ne foofu la am amam toll mu jël loo xam ne lu toll noonu nële daal di koy jël loo xam ne loolu moo moo mooy li yella ngir mu fay ci ki nga xam ne mooy ndaw si mooy xool li nga xamante ne nii moom gis na ne lii nag waa ji war na koo man moom mu jël loolu nag jox ko li nga xam ne mooy ndaw si ngir li nga xamante ne nii moom moo koy nàmpalal doomam loolu lay wax nii waaye mooy liñ la wax rek bu dee ne loolu amu fa moom te mënuñoo def dara de toute façon ndaw si ndaw xale bi nanguwul beneen jigéen mooy ndaw si moom par force la koy na la koy nàmpal mu ne li yunfiq ñu war a continuer fii nga xam ne moom la ñuy jël mu ne li yunfiq zu sa'atin min sa'ati mu ne na dépenser zu sa'atin mooy liñ doon wax cinq koo xam ne suñu boroom daf laa yaatalal sa wërsëg na nga dépenser ci wërsëg gu yaatu googale wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah képp koo xam ne boroom bi nee na maa ko xompal wërsëgam mooy yaataluma ko kooku na li nga xam ne moom la ko borom bi tabaraka wa taala jox laa yukallifu allahu nafsan ma ataaha ndax bi tabaraka wa taala benn bakkan li nga xamante ne moom la ko jox de sayaj'alu allahu ba'da usrin yusra def ginnaaw bi nga xam ne nit ki daa nekk ci jafeñ-jafeñ dina indi ay yomb yomb lii lañ doon wax mooy ku nekk rek ki am li nga xam ne ay million moom nay dépensé ca la mu am ki am tamit li nga xam ne ay milliers la dooku nay dépensé ci lool koo xam ne nag moom amul lu bari nay dépensé tamit ci loolu man borom bi teguma ko lu dul li mu man waka ay min qarya léegi nag muy indi nag bi wax ñi nga xamante ne nii gis nga atte yi ma teg ci famille yi teg ko ci ne leen dee leen ko doxale bés bu ngeen ko doxalul kaay ma jox leen misaalu ñoo xam ne ñoom doxaluñ woon atte yi ma texe mu ne wakaayim ñaata yoon min qaryatin ci ay dëkk atat ñoom ñoo beew daal di moy an amri rabbiha seen mburu boroom seen digalu boroom ak seeni àtte boroom ñu ne suñu yoon newu ci ahli ay falaa falaa la quoi ñun ko doxal dara wa rusulihi ak li nga xam ne mooy àtte yi nga xamante ne mooy ndawam yi alayhimu salaatu wassalaam suñu boroom ne gis nga bañu ko defee moy ko fa hasabnaaha hisaaban shadiida ñu atte leen teg leen atte boo xam ne bu tar la fii ci àddina wa azabnaaha azaban nukra ba ñëwee alaaxira tey ma atte leen atte bu tar te mbugal leen mbugal moo xam ne mu metti la te fa zaqat mu mos wabaala amriha mooy conséquence la tukkee ci seen jëf joojale di mooy borom bi tabaraka wa taala ak yenentaan yi alayhim asalatu wassalaam wa kaana aqibatu amriha xusra te dëkk boo bële ak dëkk yoo yële seen mujjanteelu mbir ak pertange la woon de suñu boroom a addallahu lahum adaban shadida suñu boroom ne man maa leen préparel ñi mooy sama ndigal ak sama atte yi mbugal mu tara tara tara tar fattaqullaha ya ulil albaabi alladina amanu kon nag ragal leen yàlla yéen ñi nga xam ne yéen a seen seen seen seen xel ñaw yéen ñi am ngeen boroom xel yu ñaw yi alladina amanu te mooy yéen ñi gëm qad anzala allahu ilaykum zikra dëgg-dëgg suñu boroom wàcc ci yéen zikar boo xam ne mu ngeen koy fàttali ko di ko tudd nga xam ne moom moom mooy tudd gu mag kooku mooy tudd gu mag mooy kan mu ne rasulan mooy ndaw mooy sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam nga xam ne mooy zikrullah bi gënat mag moom la yatlu alaykum mu leen di jàngal aayatillahi aayaay borom bi tabaraka wa taala yi ci alquran mubayyinaatin ñëw di leen leeral li dox seen diggante li yuxrija alladina amanu ngir génn ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla wa amilu saalihaati day jëf-jëf yu baax minaz zulumaati ci lëndëm yi ñu nekk lëndëmu àddina bi li lëndëmug réer ila nuuri dugal leen ci leeru alquraan ak leeru borom bi tabaaraka wa taala wa man yu'min billahi képp koo xam ne nag gëm na borom bi tabaaraka wa taala wa ya'mal saalihan muy jëf lu baax yudxilhu jannatin dina ko dugala yaljana yo xam ne tajri dina daw min tahtiha al anhaaru ca ronam dex yi xaalidiina fiiha fa la ñuy sax abadan ba faw kenn du leen fa génne te duñu fa génne qad ahsana allahu lahu rizqa ki jëf lool dañoo ñooñu jëf lu baax ba dem aljana yooñ de borom bi rafetal na leen rizqa xéewal gim leen defal muy aljana ji ak xéewalu gu mag gim leen defal di ngërëmam mu ne allahu alladi suñu borom bi tëj saar bi nag mu ne allahu alladi xalaqa sab'a samaawaat suñu borom bi def lii nag mooy te teg àtte yi mooy ki nga xam ne xalaqa moo bind sab'a samawaatin juróom ñaari asamaan wa min al ardi mislahunna mu wàcce tamit def ci suuf comme yu mel noonu suufi tamit muy suufi juróom ñaar yatanazzalu al-amru baynahunna muy wàcc li nga xam ne mooy dogalam bi di wàcc ak li nga xam ne mooy xéewal gi nga xam ne moom la leen di defal ci wërsëg ak lépp baynahunna diggante yu jóge ci asamaan si di ñëw ci suuf li ta'lamu ngir ngeen xam anna allaha kene buur yàlla ala kulli shay'in qadir lépp la capable te lépp la man wa anna allaha te buur yàlla tabaraka wa taala